mu doon saalim saalim ibn umayr ah ibn thabit ibn nu'man ibn umayya ibn imru'il qays ibn tha'laba waaw ah moom mi imaam muusa ibn uqba nee na seydna saalim ibnu amr dañuy waxi saalim ibnu umayr saalim ibnu umayr la imaam ibnu Isaaq wax saalim ibnu umayr dañuy wax saa am na ñu ne saalim ibnu amr la waaw imaam muusa ibnu uqba raxmatullah alayhi nee na bokk na ci ñu fekkee gazwatu badr bokk na ci badr yuuna yi fekke woon na imaam kantaa imaam euh, Ibn Abdul Bar nee na wax na sax que ne waxuma la Badar kese waaw waaye shahida al aqaba wa badran wa ma ba'daha mu ne fekke na Badar fekke na aqaba ba yonent bi aleyhi salaatu salaam di jaayanteeg waa Ansaar moom Saalim ibn Umayr ibn Thaabit ibn Nu'maan ibn Abi Umayya ibn imru'il qays ibn Tha'laba radiyallahu fekke na aqabatu Mina fa yonent mi alayhi salaatu salaam doon dajeeg waa Lamsaar ngir ñu jàppale ko fekke na loolu ah. fekke na ko wa shahida badran wa badran te fekke na ghazwatu Badr ndaw jaloore wa ma ba'daha xare yépp la fekke waaw imaam ibn Isxaaq imaam ibn Sa'd hein ñoom ñépp nee nañu moom mii bokkoon na keroog ghazwatu Tabuk ci mbooloo mi nga xam ne ñoo dikkaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bii mu nga xam ne ci lay soññ nit ñi ñu waajal ngir li ghazwir Rum ngir xare byzantin yi xare romain byzantin yi këne Seydina Saalim ibnu Umayr bokk na ci ñi nga xam ne ñoo dikkaloon yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir ñaan ko mu utal leen lu ñu war ngir ñu participer ci xare bi ndax ñoom amuñu lu ñu war amul lu leen yóbbu ba Tabuk hein yonent bi aleyhi salaatu ne leen laa ajidu ma ahmilukum alayhi aw ma lu ma leen warale muy jooy ñoom ñépp ñuy jooy triste le fet que ñoom amuñu hazanan alla yajidu ma yunfiqu ma yunfiqun loo xam ne moom lañuy dépenser ngir mana a fekke xare Tabuk ah, moom Seydina Saalim ibn Umayr far na fekke mujj na ko fekke nag waaw loolu moo tax al eh, borom isti'aab di imaam Ibn Abdul Bar mu ne shahida al aqaba wa badran wa ma ba'daha fekke na aqaba fekke na badr fekke na xare yi am après badr mu ne nag wa maata fi xilaafati Muawiya mu ne mu ngi génn àddina moom Saalim ibn Umayr mu ngi génn àddina ci jamono yi Seydina Muawiya bin Abi Sufyaan mu ne ci génn àddina jamono yi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma